suratu tiini saaru tiini bani masiyadin kalim masala umar lefi samaana ayatin juróom yetti aaya la allahu akbar laa ilaaha illallah allahu akbar walaa hamdu bismillahi sasuma waxtuma ci tudd tudd buur amoon gadaaji xelam mi awlu jaar yaare ni gadaaji xelam mi daal jaar afe wa tiini gëñu na mag gën mooy gën gi ñuy lekk wa saytuun gëñu na ma saytuun mooy saytuun si ñuy lekk wala wattiin nga jëlee wattiin aw daj la wa zaytuun nga jëlee ma zaytuun daj la ca béy tamit dañ ca waxee saa doon dund wa tuuri siiniina génne naa tuuri siiniina naa tuuri siiniina jëm ci biir tegtal na ne lam namm ci ñaari baat yi ko jëkkoon daj la daj wa tudd siin ak daj wa tudd zaytuun yëpp ca saam lañ nekkoon zaytuun nag ñu fay ibnu Mariama fële doon dund fële yaroo ba Damas ba ñu ko yàlla yónni soxna si nee na mooy daj yàlla doon waxee yonent yàlla Muusaa waxaadal fële di gëñ naa ci biir dëkk la mel ni ba dëgg ñëwoonu kooku mooy Makka yàlla gëñ na ci ñetti barab gëñ na ci saytoon daj wa nga xam ne Isa ibnu Maryama xalifa xalifa yàlla ci jamonoom wala dëkkoon gëj na ci tuuru Siina nga xam ne Muusa ibnu Imraan wala doon deyaaleeg boromam gëj na ci Makka mu nga xam ne yonent yàlla Muhammad wala juddoo wala doon dund ba ñu yónni ko maa ngi ci lim jiin di wax ne yàlla ñëw na jóge tuuru siina ñëw zaytuun gannaaw ga mu jublu Makka réeral na ñun lim jiin ñu def Isa muy yàlla fekke lum ci jubloo tucc na mooy xalifa yàlla ci jamonoom rek waaje woon ko tuuru siina di yàlla yàlla boobu mooy xalifa yàlla ci jamonoom waaje woon ko zaytuun ñu ne Isa ibnu boobu mooy xalifa yàlla ci jamonoom waaja ca Makka mooy xalifa yàlla rek mboole mi jamono lu ma doon géej yëpp laqad xalaqnaa wallahi bind nañu nin saana nit ci ahsani taqwiim ci gën jarafeti bind rek loolu yàlla doon géej yàlla bind doomu aadama ci bind na ko ci bind ba doomu aadama la ci gën a rafetal la ci gën matal gaa yi ne yëpp dañu taxaw ñeneen ci tànk jiitu seen mbokk jëm suuf ñu jot li ko seen jënd yi doomu aadama yàlla bind ko bind bu mag bii mu taxaw ñaari tànkam boppam féete muy lekk loxo mu teral góor ñi ak jikkoom teral jigéen ñi ak jubb bind leen bind bu dëgër bi mu leen bind bind bu rafet bi mu leen bind bind bu mat bi mu leen bind dañuy wax doomu adama rek ay wax ci yàlla bind moo tax mbindeef muy wax soo ko waxee rek tudd nga doomu adama moo tax nit làmmiñam genn wàllam genn wàll bi ci def mooy xolam bi ci def yëpp yàpp ak dara rek la naka ko bàyyi ma yaame moo te yàlla ngi bind doomu adama ci lam ci meloom nit ki yàlla ngi ko bind ci tuddu Muhammadu bopp bi niim la mbëgg mi Aadam dana la nit bi meloon niim la tànk yi nit ku nekk rek Muhammadu mu taxaw la moo tax suñu sëriñ dem safara dañuy soppi seen bind yi def leen ay golo ci ndam turam ñu génn ci bind Muhammadu yi ñu nekk waaye turu Muhammadu yi du dem safara yàllaa leen bind nag ci bind ba gën a rafet su ma rafet naa ko na delloo ko ak sala saafiri na muy gën ca suufee yooyu suufee ñu rek yàllaa bind nit ki rafet islam ci meloom nit ki yàlla yooyu gën a rafet lépp lu rafet gannaaw ba mu delloo ko ba gën a ñaaw lépp lu ñaaw mooy ba muy waxam daane saaram jéggi na dayo dayo dayo ba muy saaram dafay jéggi dayo ndax booba yàlla ngay pare njëpp la ku ci nekk mu rafetal ko bëgg ko moromam gisee bëgg ko ba si ñoom kat kat loolu njëpp loolu du dañ lu may boo xam ne jigéen am na ñeent fukki at ak juróom njurtam daal di dog mbërëgam nga xam ne yàlla ari dina njur di la foofu buur itam su demee ba màggat moom itam ay métit ak feebar ak màggat ñàkk kattan dañ dikk ci moom nga xam ne yàlla ngay arrêté ngir tële ay seeti gouvernement yu beroog yi jéem a arrêté ngir tële gi dañu day ko ci ko bindee noonu kooku moom andi ko ca waxtu moom jotee ba a na moom lay wax ne mooy asfala saafiliin illal ladina la ñaaña amanu gëm nañu wa amilu dañ jëf saalihaati farata ak naafila yére doomu aadama ñu delloo ba mu gën a suufe nag génn nañ ca ñi nga xam ne gëm nañ yàlla tey jëf jëf jiw de te loolu ñaari la ajrun yor xayru mamnuun buñ dog kon nag asfala saafiliina du màggat autorité bi wax wéru yàlla bind na doomu aadama ci bind ba gën a mat gannaaw ba mu delloo ko mu gën a way suufee yi lu mooy ñu gëm yàlla mooy yàlla bind na nit def na ci moom jikko yi malaaka mën naa xam yàlla di jaamu yàlla jaamu bu sell naka malaaka def na ci moom jikko mën naa nekk saytaane yàq kat buruj kët ba mel ni mën naa nekk bàyyi ma di topp ba ne xam dara du soxlaa mu ne bii dama payam mën naa nekk itam gor bi fàdd dara du soxlaa mu may tuur deret su fekkee ni nit ki wëcc na boppam ak saytaane da nga xam ne pexe lu bon ak def lu bon rek mooy liggéeyam léegi seytaane la nekkatul nit kon dellu na di asfala saafiliin te moo gën a bon seytaane su fekkee ni topp na bii dana fayam rek de fàtte yàlla bàyyi topp yàlla dëkk ci mooy yàlla nekkatul nit ko kon bàyyi ma de te moo gën a yées bàyyi kooku ni dellu na asfala saafiliin su fekkee ni sopp na merak fàdd ba nga xam ne ci dara rek ay liggéeyam na gar te bon na ko ci asfala saafiliin waaye itam su xeexeeg bakkanam bar laawal ko ci yooyu te am boromam di jaamu boromam jaamu gu na malaaka kon mujj na di kon moo gën malaaka yi de moo tax asfala saafiliin te ci ñun ci dem dina amoon waa amul saa leen affaire ak dina awa ci saa leen ñëw leen nii mais waaye doomu saa leen bëree ci ne doomu aadama mooy gën di mbindeef naka mu waxee ci doomu aadama ne mooy mooy kees bi mbindeef ne su yàqoo ba dem ci aspala saa fi ñëw kon nag mooy kees bi mbindeef waaye su baaxee itam ba gis ci malaka la kon mooy gën di mbindeef mooy gën di mbindeef mooy gën di mbindeef wala baax ci gannaaw ci diine ci tey ah. walla yàlla mën naa def loolu yëpp ana lu tax ngay weddi nag penc bi yàlla alaysa laahu déet yàlla bi ahkamil haakimiin muy aji àtte way àtte ñi maanaam ci jaanu ba ci ba ci mujj na nga wax bale wana dalal ci incha allah jàng ba nekk ak bala la dellu dana makka te dama mënoon yëpp nit su màggatee yàlla dafay wax ne sama jaam bi mënatul dara dee leen ko bindal jëf joo rafet jëm doon jëf ba muy xale dégg ngeen xale yi jëf joo rafet ja ngay def ba ngay xale soo màggatee ba mën a sol ko loolu lañ lay fay soo ne xale laa nag dara waruma ba màggat ñëw nag mën a sol kañ ngay am gën ci dund mooy jamono ndaw barke dund mooy jamono ndaw soo jëkkee ba màggat nag ba mënatul lan doon def ci sa ndaw yàlla na digal leen ko gën ci lu mu doon def ba muy ndaw kooku moo tax de yonent na ne genn wàll fay nga jëli ci am genn wàll fay ci taxaw lu muy ñett pour màggat ba am juróom benn fukki at ba ba muy dee nga bëri ko ci nii itam yàlla taxaw lay am fekkee ni da ngaa dikki ba xam itam nga bëri ko ci nii yàlla taxaw ngay am bu feebar itam koy sol bi nii dana am yoon taxaw rek am naa xale bu gafari bi julli rek genn wàll ak fay la yàq loolu kat dinaa bi daa tax ñu ni ko wax waaye farak fakkal lañu ko